Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi th-thalaathiin ba'da al-mi'a wa anhu radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa iqtaraba az-zamaanu lam takad ru'ya al-mu'mini takdhibuhu wa ru'ya al-mu'mini juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an mina an-nubuwwati muttafaqun alayhi wa fii riwaaya wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha qaala al-imaam al-haafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna eh, mu newoon suñu ñaareelu jotaay nag ci buntu bi muy baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha buntu bi nga xam ne day wax ci gént li nga xamante ne ni mooy li lëkkaloo ak moom walillahi alhamdu wal minna ñu gisoon ci xadiis bu njëkkoon ci bunt bi di huit cent trente-huit mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashshiraat walillahi alhamdu wal minna kon loolu lu am am solo la taxawoon nañ ci gisoon wàllu njëkk ci wàllu xadiis yi euh, jëm ci li nga xamante ne mooy wàllu gént ak solo gi nga xam ne moom la ko sharia jox solo gi nga xam ne moom la ko saahibu shar'i salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi jox ba ni nga xamante ne nii bu la prophétie muy ak yonent bi nga xam ne bu jagoo de bu dee sax tëj na bi majiihi alayhi salaatu wassalaam wa bi mawte ah xeetam nag borom bi teral na leen jaare ko ci moom loo xam ne dina tax ñu am lu ñu ci mos même bu dee ne du lële waaye lu ñu ci mos ci loolee ndax da boole ci lool ne euh, euh, comme niñ koy gisee ci xadis bii nga xam ne moom la ñuy gis nii kon al imaamu rahimahullah mu ne kon xadis huit cent mu ne wa anhu mu ngi jële ci moom ba léegi di saydna abu hurayra radiyallahu anhu anna kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na ida iqtaraba az-zamaan ida iqtaraba bu jegee az-zamaanu mooy saa bu jegee addina bi dem ñu gën a jege al-aaxira ga nga xamante ne nii moom lañu borom bi tabaaraka wa taala di di mu ne bu loolu amee de lam takad waaw bu heure alaaxira di jege lam takad ru'ya al mu'min takdhib waaw waaye zaman jamono ja nga xam ne moom lañu borom bi di waaw xawul du xawa ru'ya al mu'mini géntug way ngëm yàlla ji takdhib di wute ak li nga xam ne noonu la deme mooy nekk loo xam ne da koy njuuy ma fa lam gis lu dul ne dina ko gis tey dëggu mu ne waru yal mu'min waaw te gis nga géntuk way ngëm yàlla ji waru yal mu'min géntuk ki nga xam ne moo am kóolute ci boroomam tabaraka wa taala moom moo mën a de ak géntam juz'un wàll la juz'un pàcc la waaw min sittatin ci juróom benn wa arbaina ak ñeent fukk muy la une part de quarante six part juz'an min an-nubuwwa la prophétie Allah mu bi ci yónnent mu ne muttafaqun alayhi al euh, al-Bukhari euh, ak al imaam Muslim daal nañ koy bokk solo rahmatullahi alayhima mu wa fi riwaaya am na sax ci nu ñu solo xadiis bii boo xamante ne foofee yonent bay saa saam da ne wa asdaqukum ru'ya ki leen gën a dëggu gént asdaqukum xadiisa mooy ki leen gën a dëggu euh, euh, ab nettali moo leen ak ak wax allahu akbar ci ay waxam mooy gën a dëggu ki gën dëggu ci ay géntam mooy ci gën a dëggu ci ay waxam waaw allahu akbar kon lii la al imam daal di indi léegi nag mu des euh, est-ce que ñoom kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet xadiis bi al imaamu ah Maalik solo woon na ko mais bon imam Malik ci Seydina Anas day am na xadis mel nii daa am ay saxaaba yu ko solo ñeneen mooy daa am yeneen saxaaba yoo xam ne dañ ko solo donc Seydina Anas waaye imam Malik euh, euh, euh, en fait dafa solo xadis bi ni mu ko ëndee lafdu imaamu ma Anas bi la ëndi ba pare daal di ne man nag mais solo jëlee naa ko nag ci Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurayra an an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi misli dalik voilà <laughs> voilà ndax boobu moom imaam Maalik mu ko jëlee ci Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha al Ansari hmm? yaa ngi koy fàttale ko fay Ishaq Abdallah bi moo judd woon ba Seyna Anas ba baay jiit leen bi Seyna yaay ci Abu Talha jox ko ko yenn riwaaye yaayam mu dem yóbbul ko Yonent bi alayhi salaatu salaam mu daal di koy defal tax tahnik tudde ko Abdallah ci bés bi ñu juddoo la ko tudde voilà te mu ñaanaloon ko voilà léegi Isaaq mi doomam la léegi moom moom moo ko jële ci euh, bàyyi ci xam di Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon ci Seydina mu jële ko Seydina Anas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala ar-ru'ya al-hasana min ar-rajuli as-salihi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa gis nga après ci la ne Malik imaamu Malik jëlewaat Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurayra eh, an Rasulillah bi misli dalik kon mu ngi noon kon imaamu Malik daal di woon koy solo moom gis nga kon li nga xam ne noonu la ko solo na ko Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi solo na ko na ko naan al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi daal dina koy solo na ko noon al imaamu Ibnu Maaja al imaam an-Nasaa'i moo ko solo woon ci moo ko solowul ci ñeent ñi eh, kon rawahul jamaa illa Ibnu Maaja eh, rahmatullah alayhi gis nañ ne imaamu Maalik imaamu Ahmad eh, ash-shaykhaan ñëpp bam des al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu Buxaari rahimahullahu ta'ala moom indi na ko ci ay e, bërëb yu wute indi na ko ci kitaabu ta'bir baabu ru'ya saliha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa indi na ko foofule waaye it indi na ko e, e, ci moom al imaam al buxaari rahimahullah ci kitaabu ta'bir ba léegi baabul qayd fil manaam ah kon léegi bon. Euh, léegi nañ jël nañ ci jël benn bu dee bii ñu mujjee wax dane xadathana abdullah ibnu sabah al imam abu abu abdillah al buxaari mu ne xadathana nettali nañu abdullah ibnu sabah di abdullah eh, ibnu sabah ibnu abdillah abu muhammad al hashimi al basri eh, al attar rahimahullahu taala qaala mu ne xadathana nettali nañu mu'tamir mooy mu'tamir ibnu sulayman ibnu tarxaan at-Taymi wa Abu Muhammad al-Basri eh, eh, rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Awfan mu ne dégg naa Awf di Awf ibn Abi Jamila eh, Abu Sahl al-Basri al-Abdi rahimahullah muy da moom nag dafa siiw woon ci Awfun al-A'rabi boo déggee ñu naan Awfun al-A'rabi al-Basri rek moom nii la waaw <laughs> moom dafa siye woon noonu la siye woon moom Awf mi nga xamante ne ni Ibn Abi Jamila al-A'rabi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Muhammad ibn Sirin mu ne keneen nettali mooy Muhammad ibn Sirin di Muhammad ibn Sirin al-Anasi ah moom ni eh, kii la woon eh, eh, Basra al-Basri dëkkoon Basra Muhammad ibn Sirin dëkkoon Basra xaritu eh, ñoom al imaam al-Hasan ibn ah, yi nga xam ne Seydina Anas moo doon seen jaatige mawla Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ak frère am yu siiw yi ah, <laughs> ah eh, Amra eh, ñooñ ñëpp ibn Sirin nga xam ne ñu siiw lañu banu Sirin banu sirin yi moom mii nag moo ci gën a màgg nag waaw moom moo ci gën a màgg ci doomu ñi nga xamante ne ni ñooy sirin yi kon eh, mo kon mu jële ci Muhammad ibn Sirin annahu sami'a Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu yaqul qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha iqtaraba az-zamanu lam ru'ya al ida qtaraba zamanu lam takad ru'ya almu'min lam takad ru'ya almu lam takad takdib voilà ru'ya almu'min voilà takdib bi la jëkk a dugal diggante moom wa ru'ya almu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa après am na leneen lu lu indi moom imam Muhammad ibn Sirin lim ci teg mais loolu taxuñoo jóg wa fii ma qulnaahu kifaaya te gis nga li imaamu Maalik def rahimahullah imaamul Buxaari ci baabu ru'ya saaliha ba léegi ci kitaabu ta'biir ah, ar-ru'ya saaliha juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa comme ni imaamu Maalik def la def xam nga imaam Maalik dafa indi lafdu hadiisu Seydina Anas radiyallahu anhu ba pare mu indi càllaleem beneen càllaleem ne soloo nañ ko tamit ci Abu Hurayra lu mel nii imaamul Buxaari ci kitaabu at-Ta'biir baabu ru'ya saaliha juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa dana haddathanaa Yahya ibn Qaz'a al-Qurashi al-Hijaazi al-mu'azzin al-makki rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Ibraahiim ibn Sa'd mu ne ki leen nettali moom Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala an az-Zuhri moo jëlee ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ah ibn Shihab muy ibn Abdillah az-Zuhri al-imam ah an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa rawahu Thabit wa Humayd wa Ishaq ibn Abdillah wa Shu'ayba an Anas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ah waaye kaddu yi nga xam ne moom moo gën a jege kaddu yi nga xam ne moom laal imaam indi fii mooy riwaay bi indi bi njëkk a gis ci baabul qaydi fil manaam qaala al-imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj moom rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ndi kitaabu ru'ya moom imaam Muslim xam nga ne moom hadis yëpp da leen di dajale benn bërëb mu jeex al-imaam Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu kitaabu ru'ya mu ne haddathana Muhammad ibn Abi Umar al-Makki mu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibn Abi Umar al-Makki Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar ah al-Adaniyu al-Haafidu al-Makkiyu rahimahullahu ta'aala Abu Abdillah qaala mu ne haddasanaa Abdul Wahhaab ath-Thaqafi mu ne ki leen nettali ma Abdul Wahhaab eh, ibn Abdil Majiid ibn as-Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abil Aas ath-Thaqafi rahimahullahu ta'aala Abu Muhammad al-Basri rahimahullah an Ayyub as-Sakhtiyani moo jële ci Ayyub ibn Abi Tamiima eh, Kaysaan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Sirin gis nañ ko daan an Abi Hurayrata gis nañ ko daan an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha iqtaraba az-zamanu lam takad ru'ya al-muslimi takdhib wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha wa ru'ya al-muslimi ah yi gis nga wa ru'ya al-muslimi juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa gis nga kii xamsin la wax fii ah kene aji ngëm yàlla ji am na wala wa ru'yal mu'min ci riwaaya imaamul Buxaari imaam ah, ah, ah, muslim tam indee na ko noonu waaye fii muslim géntug way wommatulit ah moom de juz'un min xamsin wa arba'in xam nga fay fifteen la quarante six bii quarante cinq après mu wax après ne yoneen saa saam teg na ci dara te loolu mu ne war ru'ya salaasa li imaamu Nawawi non imaam al-Bukhari bi ñu ko dégg imaam dane imaam euh, euh, wa qaala Muhammad moo ibnu Sirin ci boppam dane moo wax lii mais loolu lu jox ko loola te li koy wane mooy hadis bi que ne du waxi boppam. voilà mooy euh, que ne ba hadis bi continué mu ne wa ru'ya al-muslimi juz'un mu ne yeneen saa saa dane bi mu ginnaaw bi mu waxee ne géntug way ngëm ya way wommatul yi par la ci quarante cinq wàll par ci prophétie ci mu ne gént nag ñett la fa ru'ya saaliha bushra min allah bu ñu njëkk gént goo xam ne gu baax la loolu mbégte la gu lay gu yàllay bégal borom wa ru'ya ah tahzinun min ash-shaytaan am génn gént goo xam ne moom seytaane mooy jàqaloo woy ngëm yàlla bi di ko tiital di ko wone comme kaw kaw bi nga xam ne eh, ku ko solo <laughs> ku ko solo eh, eh, kaw kaw bi daa ñëw ne yeneen saa salaam yi way yonent bi alayhi salaam man daal damaa gént gént daal sama bopp bi hein euh, daal di ñu daal di koy dagg daal waaw waaw <laughs> ya rasulallah ra'aytu fil manami ka anna ra'si mu ne yonent bi alayhi salaam waaw Muslim mi moo ko ci ci bii la ko solo ci téere bi waaw imaam Seydina Jaabir moo ne benn kaw kaw dafa ñëw ne leen saa salaam man di damaa gis <laughs> gént damaa gént daal sama bopp bi daal mel ni dañ koo dagg ma topp ko waaw man damay daw topp ci gannaaw yonent waaye saa salaam ne ko laa tuxbir bu talaa'ub ash-shaytaani bi fil manaam ne ko boo gisatee yu mel nii après mu joxe ci njàngale <laughs> bul di nettali fowee seytaane yi nga xam ne moom la lay fowee waaw ndax loolu mooy seytaane moo lay fowee na ngir tiital la waaw bu ko nettali kon moo tax ci benn riwaay mu ne ida talaaba ash-shaytaanu bi ahadikum fi manaami fala yuxbir bihi an-naas waaw <laughs> waaw bu seytaane ñëwee di foog nit waaw mooy loolu nag day dëkkeeg nit ki ci manque de euh, euh, ghafla mooy ghafla dañ doon wax mu garaaw lool waaw al-ghaflatu anillah bu xawee am tuuti rek xaw a yëga di tuuti ci mbiru yàlla rek buntu la boo xam ne seytaane dafay jaar moo taxoon borom bi di ñu wax wala takun min al ghafilin waaw <laughs> waaw kon nag mooy gaaf la taxawoon nañ ci amaana dinañ ci ñëwaat dinañ ci taxawaat bala ñu jeexal bunt bi waaw lu ama am solo li nga xam ne euh, Cheikh Ahmad al Mubarak euh, al yi euh, daal di kii al Maghribi daal di wax ci al Ibriz bi daanaka ci ci ci jeexital bi ah. muy lu ama am solo ci wàllu li nga xamante ne nii mooy eh, eh, fekk mu amoon lu mu doon wax ci wàllu la moom la jeexale téere bi waaw muy lu garaaw a garaaw a garaaw a loo xamante ne nii comme niñ ko waxoon rek mooy toutes les calamités rek moo koy jóge waaw buntu iblis la mu ne kon yeneen saa saam ne bu leen saytaane fooyatee bu leen ñëw di ko nettali dégg ngeen xam nga boo fàttale koo façon bii bokk na ci ñoom bi ñuy ubbi mëmbëstal bunt bi que ne biñ la naan gént daa nekk monde boo xam ne àddina boo xam ne yi nga xam ne man da nekk ci euh, alaalamul hissi muy euh, suñu monde bi nga xam ne c'est da koy mën a laal c'est palpable bi nga xam ne moom la ñu nekk du fi xew xam nga monde bi moom laa la doon waxoon naa la ci exemple mel nii que ne gént man nga gént yow gis sa bopp bi ñu daal di koy dagg nga daw di ci topp xam nga loolu fii nii ci àddina bii man da nekk mais alamul xayaal yi muy alamul manaami muy alamul manaami loolu dafa mën a nekk mooy nit ki lool mën na am waaw comme kii nii nga xam ne dafa ñëw wax ko yonent bi alayhi waaw ne ko man damaa gis ci gént damaa gént yonent salaatu salaam hmm? sama bopp bi mel dañ koo ndog man may wi daw wa ana ashtaddu ci beneen riwaaya <laughs> maa ngi noon fër topp ci di ko daq waaw waaw maa ngi ci topp di daw di daw di ko toppi waaw ngir daal di koy rattraper sama bopp bi xam nga nit nan la ñuy daggee <laughs> bopp nit mu man cee topp xam nga lool ci suñu monde bii manu la nekk waaw léegi kon loolu euh, euh, lu garaaw la nga xam ne euh, kon al imam mu ne mu ne bii kon yeneen saa salaam ne benn bi moom seytaane moo ci moo ci tiitul moo ci ngir jàqaloo ci way ngëm yàlla bi waaw <laughs> waaw <laughs> waaw am na boo xam ne tamit dane yi daa xadiisu nafs moo am taxwiifu seytaan bushra min allah ñetti géeyoo façon yooyu am waaw tiitalu seytaane yi moom lañu yem nii nag mooy ahawilun min ash-shaytaan li yuhzina ibn aadam ngir daal di jàqaloo Euh, euh, euh, li nga xamante ne mooy doomu aanama bi kon yonent may saar-saar ne waa ji ba pare wax ñëpp waaw ne iza tala'aba shaytaanu bi ahadikum fi manaami falaa yuxrij falaa yuxrij bihi naas bu shaytaane fooyte kenn ci yéen bu mu ñëw eh, naan si laa ilaaha illallaah te dinañ ci ñëw ci hadith yi ñëw bon léegi mooy ay règles yoo xam ne dañ koo war a xam en tant que jullit ci wàllu gént bu amee bu nekkee gént gu neex ak bu nekkee gént goo xam ne dafa safaanoo loolu wax nañ la dinañ ñëw ndax al imam dina di bunt yooyu kii hadith yi ñu ngi ñëw léegi sax mooy bon waxuma la nag léegi nii mooy hadith naa bu Sa'id mooy hadith bii di ñëw di ci teguwaat boobu la ñuy tàmbali di dugg ci côté boobu waaw mooy teggin yi nga xamante ne nit ki bu géntee bu yeewoo nu muy def moo xam selon gént bi mu gént selon loolu Euh, bu baax la walla bu naqari la wala buy tiitloo waate wala buy bégte laate te mooy bu baax bi loolu nan la lay def waaw loolu noonu loolu euh, lu ñuy ñëw la waaw loolu dinañ ci ñëw moo tax fii jarul ñuy euh, taxaw ci bii nga xam ne moom lay nent way ne bu kenn ci yéen daal bu ko seytaane fowetee bu mu ñëw di ko bu mu ko nettali kenn voilà kon mu ne kon bu mu ko nettali kenn kon aru kon benn baa ngi noon imaamu <laughs> benn boobu la léegi nag mu mu ñu continuer voilà hadith bi mu ne euh, kon euh, waaw ñu ngi yemoon fan fa ru'ya saliha voilà bushra min allah wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan ak gént goo xam ne moom tiit loola jàq loola ki nga xamante ne mooy shaytaane waaw warub yaa ak gént goo xam ne mimma yuhaddithul mar'u nafsa mooy hadithun nafs boo xamante ne nit ki boppam la ciy wax rek waaw mooy loo xam ne da nga koo tàmb yàgg tudd sa bopp ah, daal di ko yàgg a wax yàgg koo waxtaane yàgg koo kii pour préoccuper la yitteel la lool waaw <laughs> ak mooy façon am na yooyu façon gént yu mel noonu nga xam ne façon gént boo xam ne Euh, mooy nit ki euh, bi mu nelawee bakkanam lay waxal quoi boppam lay waxal rek xadiisu nafs la léegi mu am boo xamante ne nii waa ji li ko dal moom dafa li mu miin a def la rek waaw waaw li mu miin a def képp la waaw koo xamante ne nii <laughs> ab fayeen la war a doon <laughs> waxtu takusaan wu ne ma ne da doon da doon laa wax <laughs> da doon lekk niin koo def mu yitteel ko lool bi nga xamante ne nii nag moom waxtu wow jot muy nelaw nag fekk ko muy nelaw mu gis boppam ci biir gént gi di ñaag <laughs> di ñogo na ko <laughs> allahu akbar waaw muy ñogo na ko sa kon nag loolu la nga xam ne ah saa loolu moom saa daa fekk vayen la rek koy eh, lim miin di ko def ci wan yii eh, jamono ju nekk mu koy def nii comme que defoo ko euh, defu ko tey loolu doo nga tax waaye du leneen <laughs> kon nag mu ngi noonu ko hein kon loolu euh, moom la léegi am na ci yeneen yoo xam ne moom la teg ne yonent saa salaam da après mu ne nag moom dafa bëgg alqaydu qaydu mooy li nga xam ne ak tënk la mooy ak tënk boo xam ne dañ lay tënk <laughs> ci gént buñ la tënkee daal di lay tënk fenn loolu mu ne eh, moo tax mu ne fa ida nañ continuer pare wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsa fa ida ra'a ahadukum mu ne fa ida ra'a eh, ahadukum waaw <laughs> bu kenn ci yéen eh, gisee mooy bu géntee quoi léegi waxoon naa la ne yonent ba worof du ne bu ma gisee ci gént naan rek bu ma géntee ah mu ne wa ida ra'a kon fa ida ra'a bu gisee ahadukum kenn ci yéen ah maa yakrahu loo xam ne bëggu ko te moom lañ la ne xadiis seen Abu Sa'id bi te lay commencé di wax teggin yooyu fal yaqum na jóg fal yusalli mu daal di julli te nga bii dafa tudd julli jàpp ko nag ndax bii di ñëwee ci bunt boobu Abdullah ci xadiis yooyu dinañ la wax euh, euh, kii ba xikma bi nekk ci ne julli insha allahu taala fal yaqum fal yusalli wala yuhaddith bi an bu gisee loo xam ne daal da koo tiitloo bëggu ko bu mu ko nettalee ni muy def na jóg jàppi daal di julli te bu mu ko nettali nit ñi xaala mu ne yeneen saa sam teg ci ne wa uhibbul qayda damaa bëgg a man sopp naa bëgg naa ci gént al qayd mooy ak tënk wa akrawul xull xull moom boo xamante ne ci baat yi lañ la koy yeewe boole koog sa kii comme idil aghlalu fi a'naqihim voilà gis nga la alquran wax moo tax abu abdillah al bukhari bi mu indee xadis bi ñu jóge sànq xam nga loolu mu ngi ci suuf mais boobu li tax ñu préféré yem foofu dane boobu imam muhammadum sirin moo ne maa ko wax maa wax mais moo xam jooju nekkul ne moom daa am lu mu doon leeral rek comme l'imam al-Hafiz wax daa am lu mu bëggoon a leeral waaye tekkiwul ne moom waxi boppam la waxu yonent waaye saa saam yoo xam ne am da koo jël moomoo ko di ko di wax ne nii la voilà ma lii la mooy yonent kuy wax waxu yonent waaye saa bu la neexee wax waaw affirmé waaw yaa yeey affirmé waaw léegi koo gis jàpp ne xadiis loolu waxi boppam la da kay non c'est la ko jëlee fii leeral léegi yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wa uhibbul qayda yonent bi alayhi salaatu salaam ne te man damaa bëgg ak tënk wa akrahul xull waaye xull moom mooy yow bu dee da ngaa gént ñu tënk la fenn xam nga tënk ci tànk yi lay doon ak yooyu waaye xull moom idil aghlalu fii anaqihim wa salaasil wa wa kii idil aghlalu fii anaqihim wa salaasil yushabuun ah voilà al aghlalu mooy jéng yi voilà jéng loolu mooy différence te wolof moom affaire bi leer na <laughs> waaw mooy al aghlal mooy jéng yi mooy mooy jéng yi allahu akbar waaw loolu moom lu garaaw la wasalaasil waaw ak kii eh, eh, chaînes yi yushabuna allahu akbar fil hamimi thumma fin naari yusjaruna wal iyaazu billah waaw kon axlaar yi ci ci ci ci yu baat yi lay nekk moo tax yonent may saa salaam dañ lay yeew ba nga ne ngodd gis nga prisonniers yi bu ñu leen di toroxal te loolu lépp loolu kese toroxal la waaw loolu rek ak toroxal la foo ko gisee moom yonent saa salaam nag ak tënk nee na loolu laa sob waaye bëgguma nag alxull mooy yi xam ne dañ lay lonk tak yeew la ci baat ni gént loolee wal sa sabatun fi diin bu dee dangaa gis ñu tënk la waaw tënk la ah. boo géntee ñu tënk la loolu day wane sa dëgër sax ci diini ci <laughs> waaw kon nag hadis bi par exemple al imaamu muslim moom ni fii la indi ba fii fële euh, fële biñ la waxoon imaamul buxaari bu lay dane woon qaala bi mu waxee euh, wa ru'yal mu'min idha iqtaraba az-zamanu xoola nañ wax lépp ni mu ko indi imaamul buxaari rahimahullah mooy càllale bi ñu gisoon sànq rahimahullah idha iqtaraba az-zamanu lam takad takzib takzibu ru'yal mu'min wa min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa qaala Muhammad mooy Ibn Sirin rahimahullah wa ana aqulu haadihi qaala waaw man maay wax lii qaala wa kaana yuqaalu nekkoon nañ lu ñuy wax naan ar-ru'ya salaas loolu mooy wax la joo xam ne ci yonent bay saa salaam la jóge waaw boroom xam-xam yi di ko toxal di ko wax moo tax mu naan mu ne yuqaalu doon nañ wax ne ar-ru'ya salaas hadiisun nafs wa taxfiif wa taxwiifu shaytaan wa bushraa min allah faman ra'a shay'an yakrahu falaa yaqussahu ala ahad wal yaqum fal yusalli gis nga fii na jóg te julli jàppal ba léegi de qaala wa kaana yukrahu doon nañ fii yukrahu ba léegi akrahu yeneen saa sax moo ne man maa bëggul yeneen te bëgguñu woon al-ghullu mooy yi ñuy jéng fi naw mi wa kaana yu'jibuhum al-qayd wa yuqaalu al-qayd sabatun fi diini nii mooy complètement ni ko al imaamu euh, euh, al al al al al euh, kii al Bukhari Abu Abdillah nii la ko ëndee voilà kon parce que en fait li taxoon al imaamu Ibn Sirin nag wax lii moom da daa am rek loo taxoon mu doon wax lii comme li nga xam ne noonu la al imaam al Hafiz nii la ko wax sànq wax. waaw ne bon moom eh, imam Ibn Sirin da doon wax yii wa ana aqulu hadhihi al umma waaw mooy xeet wi suñu xeet wi mooy ru'ya hadhihi al umma sadiqa kull sadiqatun ah kulluha salihuha wa fajiruha ah li yakuna sidqa ru'yahum zajiran lahum wa hujjatan alayhim li durusi a'lami ad-din wa tumusi atharihi bi mawti al ulama wa zuhuri al munkar parce que en fait ida taqaaraba zaman loolu beneen affaire la boo xam ne taxawuñ ci moo tax affaire bi indi li awa ida taqaaraba zaman ñu ngi la naan bu dee jamono ji day waaj a jeex waaw mu jóg jamono loolu mooy li gën a dëgër ci wax yi waaye sauf que am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne tekkiwuñ ko woon dañ ne ñoom ida taqaaraba zaman ah ñoom ñu ne mooy bu dee ne eh, dafa digg dóomu nga xam ne mooy ci côté printemps lay doy nekk nga xam ne entre guddi ak bëccëg yi ñooy tolloo waaw loolu moom loolu moom vraiment non loolu moom euh, kiiwul wax mooy loolli bi quoi arabiya mooy loolli ci wolof jamono jooju nga xam daanaka guddi gi ak bëccëg gi ñooy tolloo ay waxtu que ne la waaye lool amul benn lien ak lii ila a zaman kaa lam takat ru'yal mu'min euh, takdib loolu mooy li gën dëgër te loolu yeneen i xadis ñoo ko wane waaw mooy buy waaj a jeex voilà buy waaj a jeex la te loolu euh, ñu bari am na ay xadiis yoo xam dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko leeral comme li nga xam ne al imaam wa Tirmidhi da koo solo jële ko ci Ma'mar mu jële ko ci Ayyub ci euh, Seydina Abu Hurayra fii aaxir mu fii li mu wax fii ah, ci terme fii aaxiri zamani la takzibu ru'yal mu'min wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha voilà ci jeexitalu jamono ji de euh, géntug way ngëm yàlla ji du daal di nekk luy loo xam ne day day day day day nar day day du day day nekk lu wuteeg dëgg te ki gën a dëggu ci ñoom ci gént mooy ci nga xam ne moo gën a dëggu ci ñoom waxtaan wax voilà kon kon iza taraba zaman loolu ak saa waaw nga xam ne jamono la joo xam ne eh, eh, riir day bari comme li Seydina Anas waxoon ne lu ngeen di gën a sori eh, kii bi mooy yonent bay sa saam lu saa di gën a jege lu ngeen di gën kii Ah, am na nu mu ko waxoon gisoon nañ ko ci Riyad bi fii bi gaa yi ñëwee doon jàmbat Hajjaj ah, yu mettee ni muy def euh, mu mu mu wax leen ne lool ne leen ba pare leen man maa ko dégg ci seen yonent alayhi salaam kama qaal mooy bu jamono ji kii nu ngeen di gën soree rek ah, fitna yi di gën a bari mu ne lool maa ko dégg ci seen yonent Seydina Anas radiyallahu anhu kon mooy jamono jooju parce que réer day bari waaw comme li yonent bay saa saa waxoon ci hadith yu bari naa xamante ne nii euh, euh, euh, yuqbadu al-ilm comme li mu wax ci beneen xadiis bi inna allaha la yanzi'u al-ilm borom bi du xëcc xam-xam ci dënn borom xam-xam bi ginnaaw bi ñu ko takkee waaye li muy def mooy day xëcc xam-xam bi mawtil ulama waaw di faat borom xam-xam yi ñuy faatu par kenn kenn ba dara bu mujj lu gaa yi daal leen na fi xew waaw hatta lam yubqi bu dee yàlla mi faat du desal fii kaw suuf kenn ci boroom xam-xam yi waaw wala hatta ila lam yabqa du des lu dul euh, euh, kenn du des ci ñoom léegi nag ittaxada luy des waaw ittaxada an-naasu ru'uusan juhaala fadallu adallu waaw boroom léegi nag gaa yi nag li ñuy def mooy dañuy jàpp jàppe ay jiit def ñoo xam ne ay ay réeraakoon lañ ay mëréeraakoon ñoo xam ne xamuñu tous waaw xamuñu dara wallahi dërre lañ xamul waaw ñu jàpp leen nag def leen euh, euh, ru'usan quoi ñuy seeni bopp nekk seeni jiit waaw ñu leen di laaj ci diine ñuy dëgëru fit balañ leen a laaj sax ñu wax sànq nit ñi wala ba pare samp seen bopp na ñoom ñooy boroom xam-xam yi ñoom ñooy ñi màgg ñi ñoom ñooy nàngam ak i nàngam après nag ñu sànku daal di sànkaate waaw fa ñu daal di sànku ba pare wa adallu daal di sànk nit ñi voilà kon loolu yëpp day xew nga xam ne ah yu bari ci wàllu diine ji daal gars yi dañ koy fowe fowe fowe waaw <laughs> léegi nag euh, ñi nga xam ne nag ñoo téye ci diine ji nag borom bi daa am yoo xam ne ay bushra yu mu leen di defal waaw lahumul bushra da leen defal ay bushra yoo xamante ne bi ci gën a rëy mooy bunt bii saxal leen ci liñ nekk ba pare leen wan luy wane ne yéen a nekk ci dëgg waaw li ngeen nekk mooy dëgg waaw te bu dara tax ngeen bàyyi ko waaw te lépp loo xamante ne moom lañ gént daanaka duñu gént loo xam ne lu dul ne lañ ko gisee ci gént bu ñëwee noonu lañ koy fekkaate allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon kon mu ngi noonu la quoi <laughs> ah am na rek ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ naan jamono fatra bi lay mooy comme day niro fatra ci yeneen yonent yi mooy lay ñëw ba xam nga mais xeet bi yonent way saat saam xamal nañu ne suñu borom du deñ di yónni euh, ci boppu siècle bu ne koo xam ne day ñëw daal di euh, euh, yeesalaat diini ji voilà xam-xam bi tegaat yëf yi malgré tout nag waaw ah, te ñooñu mooy ñam doon wax rek te ne ñaa am taifa boo xam ne benn kuréel boo xam ne ci xeetam ñoom la yazaluna na waaw ñoom dañuy noot ci dëgg te duñu ragal ci yàlla bi nga xam ne moom lañ gëm moom la ñuy doxal moom la ñuy euh, mooy moom lañ nekk dongo ay jaamam duñ ci ragal lawmatala lawmatulaay aji ŋàññaati aji ŋàññaati ku nekk waaw duñu ragal ku leen gàcceel du leen ragal ku leen tiital yooyu am ñu ne jamono jooju lay lay wax rek mooy aaxiru zaman rek waaw léegi am na ñoo xam ne nag dañ ne comme que yeneen yeneen téelé comme que ñoom bu masoon a am nga xam day dem ba seenum jàngale mel ni lu ràpp muy balaa beneen yonent di ñëw diggante boobu moo doon jono zamarul fatra eh, nga xam ne doonu ñoon am yonent bu agsi tout eh, léegi waaye eh, affaire yi yàqu lool fii nag moom bu dee lool yonent sallallahu alayhi wasallam xamal nañu borom bi dina am ñoo xam ne na leen tàggat ñu ciy ne malgré day nekk nag ay poche yoo xam ne dañuy exister tout le temps waaye day am koo xam ne mooy nekk seen kilifa nga xam ne bu ñëwee moom ci moom la mbir yi di gën a jaarale jaare mu daal di yee salaan mbir voilà am ñu ne bon jamonoy Seydina Isa la mooy bu waaye Seydina Isa di ñëwaat jamono yooyu am na ñu ne jamono yooyu la waaye li gën a dëgër daal insha allahu taala mooy mbir mi naa ginnaa si lii yëpp waaw ginnaa large lii lépp mooy affaire bi lenn la parce que am na ñu ne jamonoy Seydina Isa la euh, nga xam ne bu Seydina al di ñëw euh, euh, alayhi salaam muy jamono jooju nga xam ne bu al Mahdi ñëwee moom dajeeg Seydina Isa alayhim asalatu salaam que jamono jooju la quoi voilà nga xam ne ñoom euh, dañuy dëggu waaw nga xam ne ñoom seen wax yëpp day dëggu ba pare moo tax yonent bay saasaam teg ci ne asdaqukum xadiisan euh, euh, asdaqukum ru'ya asdaqukum xadiisa waaye wallahu taala alam mooy Euh, mooy euh, te lu mel nii mooy lii nii moom la ko mel na al imaam al-Qurtubi loolu la dëgër loolu la dëgëral que ne mooy jamonoy Seydina Isa ibn Maryam ah alayhi salaatu wassalaam moom loolu la dëgëral waaye euh, ndax yeneen ay xadiis yoo xamante ne nii mooy mbooloo ma nga xam day daje day des ak Seydina Isa yooyu ngir daal di rey Dajjaal gisoon nañ ko ci xadiis an-Nawaas ibn Sam'aan bi ci ci Riyaad bi Euh, waaye li ñu wax nii daal mooy gën na large loolu insha allahu taala voilà mooy daal mujjug jamono amaana loolu day gën a jagloo côté boobu waaye euh, loolu daqul ne ba léegi lii lii lépp mooy mujjug jamono gi nekk loolu la astaquna ru'ya astaquna hadisa <laughs> kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw <laughs> waaw loolu it dañ cee xam ne moo koo xamante ne nii moom yow say nettali daanaka loo mën a wax faat ka- kàcc la yow bu de façon say gént noonu lay mel waaw mooy di gént kàcc man kese waaw waaw géntam du dëggu waaw <laughs> moo tax moo tax c'est une telle grave te ñu bari duñ ci bàyyi xel ci wàllu gént quoi di ko nettali nag foog ne ñu naan yuus wayi ndekete yoo wallaahi sa waay bu xamoon dëgg-dëgg doon na am say nettali lool naan non man moom lépp lu ma gént bu ma xëyee xam naa ne contraire bay xew day wan dëggu woo <laughs> waaw billahi waaw mooy koo xamante moom lu mu ñett rek c'est le contraire liy gis loolu moom min alaamati adami sidqa bokk na ci mandarga yi dina wéj yi wane fay dëggu waaw asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wala asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha kama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ki gën dëggu ci ngay gént mooy gën a dëggu waxtaan waaw waaw ne kàccak narak kii yow sa yëg lëndëm kese ngay gis sa xolay yàqu bu ko defee boo boo nelawee dugg ci monde xayaal boobu gi yow doo gis mbir yi ni mu ware waaw waaw ni mu ware doo ko gis yow tout le temps affaire yi sa opposé ngay gis waaw ndax doo seetoon comme que dëggoo kon mënoo gis sa bopp ci seetu dëggu moo tax say mbir moom ay adras ak ay jaxas ay njaxase kese ngay nekk <laughs> waaw waaw léeg-léeg nag nit mel noonu borom bi may ko bëgg koo gindi wan ko nag euh, euh, ruyaa boo xam ne dëgg lay doon ngir tiitloo ko ngir génnloo ko ci kaccooram ngi mu nekk ak tamit yi nga xamante ne mooy déconné mi mu nekk wan ko loo xam ne ngir gànj ko sax ci biir gént gi mu tiit di yeewu tiit <laughs> waaw loo xam ne mooy xam na lu bon lii mu nekke moom la ko ci biir gént gi am ku ñëw nekk ko ee eh, tere ko waaw laa foog waaw ngir daal di koy jàjj waaw daal di koy jàjj waaye loolu euh, mën na dikkal koo xam ne teguwul ci sunna teguwul ci diine di fontu waaw bu ko yàlla bëggee gindi mën na ko jaarale ci foofu waaye noo en général ay géntam comme ni xolam mel rek loolu luy gis waaw léegi nag euh, kon euh, ci gàttal taxrij baa ngi noonu xadiis bi noonu la ko al aimma en tout cas al imamaani al shaykhaani daal di soloowe léegi nag bii di ñëw insha allah ñu ñëw nag ci njàngatu xadiis bii nii waaw premièrement yaa ngi gis xadiisu version imam muslim benn xamsin eh, wa arbaina kene ru'yal muslim foofu la wax daa nekk quarante cinq wàll ci prophétie gis nañ xadiis bi nga xam ne moom lañ nekk moom quarante six la wax waa loolu dañ koy dégg waaw mais loolu nuñ ko dégge waaw mais am na yeneen sax <laughs> boobaa nañ gis ne du yii rek de quarante six ak quarante sept kese ay soixante dix ay nangam ak nangam ay vingt cinq ay yooyu yépp ci am insha allah dinañ ñëw ci riwaayaat yooyu waaw vingt six vingt cinq quarante quatre quarante neuf hein quarante cinq gis nañ ko quarante six soixante seize cinquante quarante quarante deux soixante douze ainsi de suite waaw mais mooy lan mooy bu ci nekk ci chiffres yi ma jox lii yi ma joxe nombre yi que ne juz'un la euh, géntug way ngëm yàlla ji parti la ci soixante douze par exemple partie ci nubuwa wala partie la ci quarante deux partie ci nubuwa wala partie la ci quarante six partie ci nubuwa wala pàcc la ci ñeent fukk ak ñaar ci nubuwa wala ñeent fukk ak ñeent wala ñeent ñeent fukk ak wala ñeent fukk ak juróom benn ci euh, li nga xam ne mooy ak yónnent ak yonent waaw waaw ah, loolu moom hmm? <laughs> loolu moom amul ittirabam wala mbir yi boo ah <laughs> loolu nu mu fa demee noonu insha allah loolu dinañ ci ñëw ci jotaay bii di ñëw ak njàngat yi ak tamit bon euh, taxrij bi premier njàngat def nañ ko mooy fi ngay fekk hadis bi ak ni mu ñëwee kàddu yu ñëwee en tout cas bon euh, dugguñ euh, ala waj ala sabili istiab ci ci ci matal lépp waaye tudd nañ ci li nga xam ne mooy ku nekk ci ash-shaykhaani comme ni ñuy def fi ko indi daal di ko fooy eh, indi nga indi nañ ci benn boo xam ne minimum ni ko soloowe léegi nag bii di ñëw eh, ñu def beneen deuxième jàngat mooy lëkkaale bi hadis bi am ak li nga xamante ne nii mooy suñu bunt bii ñu nekk waaw après ak yeneen jàngat yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu gént ak ak ak lii nii lan lay tekki quoi waaw ruya bii nga xam ne Eh, wa ru'yal mu'min aji mu yàlla wa juz'un partie la min sittatin wa arba'in xam nga mu ñu gisoon bi wees dhahabatin nubuwwa baqiyatul mubashirat ah que ne loolu eh, mooy eh, lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashirat yooyu yëpp da ngay gis ginnaaw bi ñu la waxee li al imaam al-hafiz na xajar waxoon ne loolu tekkiwul ne kooku yonent lay doon waaw loolu ñëpp xam nañ ko waaye mooy min boobu ci la waaw min boobu ci la mooy ci nubuwa mooy li koo kooku di dund borom bi ci mbaaxam jaare la ko te ki tax ñu am lool mooy suñu yonent alayhi salaam ni mu ko jaarale mu dagg dara ci li nga xam ne mooy prophétie daal li ñu ciy jox en tout nga xam ne ñu dëggu lool waaw ñooñ nag duñu n'importe kuy taxawaalu ah mooy da ngay sax teg sa tànk ci tànk yonent bi alayhi salaam zahiran wa batinan sopp ko sopp bu jéggi dayo doo deñ di julli ci moom sa lépp lonk lëkkaloog moom kooku moom ba pare xelam du deñ xolam lépp di tudd yàlla di tudd di julli ci yonent bi salaam kooku moom ay géntam daanaka moom lu mu gént waaw noonu lay deme <laughs> <laughs> waaw laa lam takat ru'yal mu'min takrib allah waaw kon euh, loolu dinañ ci ñëw insha allah ak euh, ñu doon wax sànq c'est imam alxaam waxee loolu gisoon nañ li nga xam ne mooy yonent way sa sam da ko boole ne parti la lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashiraat kon mubashiraat ci nubuwa la bokk waaw waaye est-ce que mooy xam ne moom la yonent yi amoon bokkul ak loolu waxoon nañ la ko biñ la naan nubuwa am ak xaas ak yu mel noonu waaw lépp loo dégg ñu koy tuddal yonent yàlla bi saa lu ñu am di ko tudd ci àqu keneen koo xam ne daa am loolee xaaju ñoo bokk waaw waaw mën nañoo bokk tur nag mu jege ci tur waaye jamais lay ca biir la ko yonent yàlla bi saa saam keneen dundewu ko noonu waaw te bokkuñu waaw kon euh, lii nag ru'ya saaliha ru'ya al mu'min yeneen riwaaye saaliha daa nekk loo xamante ne nii